bunt bii di wax sib guñu sib noonu la koy imaam waxe di tagg nit ci kanamam bu dee ne da ragal loolu juróol ko ak euh, ak ngonte ci mu boppam waaw jàpp ne moo féete nit ñi kaw ka que nañ ko waaw jàpp ne léegi moom aw askanam bokkul ak askanu ñu ci des wala askanam bokk moo fi gën ndax fiñ ko taggee wala nangam ak nangam wala moo dàq jaamu yàlla waaw mu jàpp ne léegi nag moom fii mën a moom mu ngi bokk ci al abraar al muqarrabin loolu euh, lu garaaw la léegi euh, sutguñ sin ngay tagg ku mel noonu waaye possibilité ki nga xam ne wóolu nañ te ne moom loolu du ko dal hadis bu njëkk bi man di woon moo doon hadis mille sept cent quatre-vingt-huit mu doon an abi Musa mu ngi doon jële ci Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu qaal mu ne sami'a dégg na an-nabiyyu yonent bi alayhi salaatu wa rajulan benn waay yusni ala rajulin di tagg beneen waay wayutrihi di jéggil fi fil midha ci nam ko doon euh, tagge fa qaala ahlaktum aw qata'tum zahra rajul daal di ngeen alak wala dog ngeen diggu góor gi ci ngeen di def lool muttafaqun alayhi wal itramu al mubaalaghatu fil madh mooy jéggil dayo ci tagg bon imam al Bukhari ki al hafiz ibn Hajar nag euh, ginnaaw bi ne man waa ji nag xaw ma ko waaw kii yonent ma lay saar saam ki ñu doon tagg kooku xamu ko waaw waaye mu ne al imaam Ahmad waaye solo na ko noon al imaamul Buxaari ci al adabul mufrad taa ci sahih bi rahmatullah alayhi maa ci hadiisu euh, Mahjan ibn al Adra al aslamiyu muy saxaab boo xam ne Mahjan la tudd wala Mihjan euh, ibn al Adra al aslami mu ne euh, yonent bi alayhi saar saam dafa jàpp sama loxo nee mu tudd xadis bu mel nii te bokk na ci moom nee na bi mu jàppee sama loxo di wax xadis nee na mu dugg ci jàkka ji fa ida rajulun yusalli mu am benn waay buy julli fa qaala lii man hada mu ne ma man mahjan wala mahjan ne ma kii mooy kan kii kan la kii di julli nee na fa asnaytu alayhi xayra ma daal di wax ci moom yiiw waaw wax ci moom yiiw bu ma xam fa qaala scout la tas la tusmi'a yeneen saa sam na ma noppil bu ko déggloo sa tahlikuhu bu ko defee nga daal di koy wala fa tuhlikuhu boo ko defee nga alak ko ci sa wax yi bu ko déggee mën na koo jural fitna mu ne am na ci beneen riwaaya boo xamante ne nii ba léegi moom dane fa qultu boobu ma ne ya rasulallah ma ne yeneen saa sallam ne kii mooy diw diw diw hada fulaan fulaan bi maan kii kan la waaw nee na ci beneen riwaaya dane ko hada fulaan wa huwa min ahsani ahli al madinati salata aw min akthari ahli al madinati salata na ma ne ko yeneen saa sallam kii mooy diw bokk wala ki gën a rafet ci waa ahlul madina julli wala bokk na ci ñi koy gën bari li ñuy julli voilà am na boo xam nag da eh, am na boo xam ne eh, riwaay boo xam ne ne yonent saa saam daa dégg yenn waay naan ginnaaw yonent balay saa saam kenn gënul kii <laughs> léegi nag yonent balay saa saam nag wax ne na ko nag eh, kii quoi voilà mu mu mu mu mu na ko na ko na ko déedéet waaw ah, bul wax loolu waaw ah. ah, waaw léegi kon mu ngi noonu kon kooku daal. Hmm? Euh, imaam al-Hafiz nag nee na walladhi uthni ah, walladhi uthni alay kon ki doon ki doon tagg bu doon fii nag naan mahjan la xanaa kon mu ne ki ñu doon tagg nag ki moom ko doon ko tagg noonu mooy mooy ki dàq raf il julli euh, mu ne kooku yushbu an yakuna huwa Abdullah Zul Bijadayni muy Abdullah Zul Bijadayni waaw <coughs> wallahu ta'ala radiyallahu anhu al-Muzani <coughs> radiyallahu anhu kon hadis boobu gisoon nañu ko léegi al imam mu tegoon ci hadis bi ci tegoon hadis mille sept cent quatre-vingt-neuf hadis mille sept mu ne woon waan abi bakrata mu ngi jële ci sayyidina abu bakra radiyallahu ta'ala anhu wa arda anna rajulan zukira dafa am benn waay buñ tudd inda an-nabi fa ca yonent bi alayhi salatu wassalam waaw fa asna alayhi rajulun xayra am benn waay boo xamante ne tudd na ci moom daal di koy tagg wax ci moom yiw fa qaala annabi sallallahu alayhi wasallam yonent bi alayhi salaam ne ko waay xaq ne ko ay yow qata'ta daal ni ngay dog unuqa saahibik sa doqu mbokk àndandoo yaquluhu mu ngi ko doon wax miraara di ko répété di ko ay di ko baamu mu ne in kaana ahadukum bu deene kenn ci yéen maa di xam nekk na koo xam ne day tagge laa ma xaala manu la deñ manu la ñàkk mu def ko falyaqul na ahsibu kaza wa kaza man de lii laa jàpp lii laa jàpp in kaana yura annahu kadhalik bu gisee te xam ne ah loolu muy wax daal mooy li mu gis ci moom ak li mu xam ci moom wa hasibu waaye kii méngooy mbiram yor ay mbiram te di ko atte ëllëg nag ci li ma xam ak lu ma xamul kooku ma allahu mooy borom bi wala yuzakkata deesut setal ala allahi fay àllah hat kenn na muttafaqun alayhi hadis boobu al imamu al Bukhari naka noon al imamu Abul Husayn Muslim rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo moom doon hadis bi ci mujj moom hadis 1790 mu ne woon waan Hammaam ibn al-Haarith mu ne muy jële sahaaba boo xam non taabi'i boo xam ne mu tuddoon Hammaam di doon al-Haarith rahimahullah an al-Miqdaad muy jële di nettali mbiru al-Miqdaad waaye di waxaale la al-Miqdaad jële na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ibn Amr radiyallahu anhu anna rasul anna rajulan kenn benn waay jaala daa nekk yamdahu doon tagg Usmaana sayyidina Usmaan radiyallahu anhu al-xalifa fa amada al-Miqdaad jublu ci moom fa jasa ala rukbatayhi am na riwaay boo xam ne dane al-Miqdaad kaana rajulan bahman comme niñ ko gisoon dafa corpulent ne woon ku am nga yaram yenn yaram yi léeg-léeg bii mu def wala euh, geste bii mu def mën na jafe waaye malgré loolu ngir doxal digalu yonent way saa mu def ko fa jasa mu daal di boof ala rukbatayhi ci ñaari bëti óomam fa jaala mu tàmbale yaxtuwu dañuy wax yaxtuwu dax yax si yëpp baax na yaxtuwu fi wajhi al hasba di eh, eh, eh, sotti ci li nga xam ne xar kanam waajoojee di tagg sayyidina Usman radiyallahu anhu li nga xam ne suuf si ànd ak xeeru sew yi fa qaala lahu Usman sayyidina Usman ne ko ah, ma sha'nuk wa lan moo la dal yow Miqdaar radiyallahu anhu fa qaala mu ne inna rasulallah boo gisee may def lii ndax ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala moo ne idaa ra'aytumul maddahiin bu ngeen gisee ñi nga xamante ne ñooy eh, eh, eh, taggaatekat yu mag yi waaw loolu dinañ ci ñëw maddah siyatul mubaalaga al maddahiina ñi nga xamante ne ñooy taggaatekat yi waaw <laughs> ñooñee noo ngeen di def mu ne na ngeen sotti <coughs> faxsu sotti leen fii wujuhihim seen xar kanam ya turaaba suuf mu ne rawaahu soloona hadis bi muslim al imaamu abul husayn mu ne fa haadihi léegi nag kon lii la hadis yi lañ gisoon léegi nag gisoon nañ taxrij bi gisoon nañ lëkkaale bi tax imaamu Nawawi indi ko léegi nag tey ñu waroon dugg ci njàngat yi nekk ci hadis léegi mu des imaamu Nawawi waxul lii kese dafa indi ay waxam yoo xamante ne waxoon nañ la ne dañuy gis hadis bi bii passé di ko ubbi que Euh, ñetti xadis leen di nii mais buy tudd di beneen côté bi ndax xadis yi yëpp comme ni ñu koy waxee nañ ko déglu jàll mu ne fa haadihi lii xadis yi ñu fàttale ala xadis mooy xadis yi nga xam ne fi nax yi di wax di tere tagg nit ki kanamam wajaa waaye dikk na fil ibaaxati ci loo xam ne day wane ne loolu lu koy daganal ahadiisun ahadiisu kasiiratun saxiixa yeneen xadis yoo xam ne yu bari lañ yoo xam ne tamit yu bari sa wér voilà kon lim la bëgg a wax mooy ginnaaw yi ma leen dilee ci hadith yi tere ma indi la ci ñett yi ne am na ci kanamam lu taxaw ci kanamam jàmmaarloo moom jàkkaarloo moom ay hadith yoo xam ne yu wér lañu yu bari di wane ne tagg nit ci kanamam loolu dagan na léegi nan ngay boole lool mu ne qaala al ulama al imam al hafiz mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nee na wa tariqul jam'i yoonu dajale nag bayna al ahadith diggante xadis yi tere ak yi wane ne loolu dara nawu ci te ne dafa dagan an yu qaala mooy ñu ne in kaana al mamduuhu indahu kamaalu imaanin wa husnu yaqiinin wa riyaadatu nafsin wa ma'rifatun taamma bi haythu laa yaftatin wa laa yaghtarru bi dhaalika wa laa tal'abu bihi nafsuhu fa laysa bi haraamin wa laa makruuh wa in xiifa alayhi shay'un min haadihi al-umuuri kuriha madxuhu fi wajhihi karaahatan shadiidatan wa alaa haadha at-tafsiili tunazzalu al-ahaadiisu al-muxtalifatu fi dhaalika wa mimmaa jaa'a fi al-ibaahati qawluhu sallallahu alayhi wa sallam li Abii Bakrin radiyallahu anhu arjuu an takuuna minhum ay min alladina yud'awna min jami'i abwaabi aljannati liduxuuliha wa fi lxadiisi alaaxar lasta minhum ay lasta min alladina yusbiluuna izaarahum xuyalaa wa qaala sallallahu alayhi wa sallam li Umar radiyallahu anhu maa raaka ash-shaytaanu saalikan fajjan illaa salaka fajjan gayra fajjik wal axaadiisu fil ibaahati kasiira wa qad dakartu jumlatan min atraafihaa fi kitaabil azkaar kon al imaam al xaafiz an-Nawawi lii la tudd kaddu yi la teg ci suufu Riyaad bi mu ëndee ñetti xadiis yi ñu gisoon bii weesu fàttali ko léegi. léegi kon ginnaaw biñ ne mu ne boroom yi nag nee nañ yoon wi nga xam ne ngay dajalee diggante ñaari côté xadiis yi yi wane dañ koo ak yi dagan yi wane daa dagan mooy ñu ne. in kaanal mamduuxu bu dee ne ki nga xamante ne moom la ñuy tagg indahu nekk na fa moom kamaalu imaanin matuk ngëm yàlla gu mat sëkk wa xusnu yaqiinin ak rafet taaru am kóolute ci boroomam wa riyaadatu nafs waaye mën a tàggat bakkanam te lii ñu koy wax bakkan bi di ci funkee jàpp ne moo féete nit ñi kaw tàggat na bakkanam ak ci ndoxum alquran ak sunna fóot ko ci bam ci ci takk-takk adraanu bakkar bakkan yi wa maarifatun tànn ak maarifa ak nan dafay ci yàlla bu mat sëkk waaw bi haysu ba ba nga xam ne laa yaftatinu du daal di fitnawu fitna du ko dugg de wala yaltaru te du waru bi daalika ci liñ tag liñ koy tag wala talaabu gis nga yi mu ci dàq yépp ba paree ngir ñu mu mën a ne kon nag yii wane ne mën naa nekk Abdullah ci cadre bii ci contexte bii lay mën a nekk mooy yii yëpp dàq mooy tere bi mooy ñëw mu ne wala tal'abu bihi nafsu te bakkanam du ko fowe waaw bakkanam bañ koo fowe waaw parce que bari waaye nit ku jàpp ne mu ngi ci dara ndeke bakkanam kese moo koy fowe te moom lay màggal waaw falaysa bu dee nag kii yëpp moom maîtriser na yi man na yi falaysa bi xaram wala makru kooku nekk lu xaram ci moom yàlla tere kon ñu koy sit wa waaye bees ragalee alayhi ci moom shay'un ci dara min hadihi al umuur yi ci lii nga xam ne moom lañ tudd kuriha dañ koy sip madhuhu ñuy tagg waajoojee fi waje ci kanamam karahatan ak ci biir shadida gu tar waaw non lii nag cara sharira bi mooy xarama ah. parce que li mu loolu nit du des ci boppam ñu naan ko loolu dara newu ci non loolu moom lu xaram la parce que al i'jaabu da ngay yóbbu ci yéem sa bopp te lool mooy feebaru bakkan yi gën a garaaw feebaru xol ba pare xeeb nit ñi al kibru waaw ba pare xeeb nit ñi rëy xeeb nit ñi tahqiru naas waaw di leen tuutal loolu moom kara shadida ji mooy lu xaraam lay doon boobaa day xaraamaa ah, koo xam ne xam nga ne waa ji moom nii la mel boo koy tagg léegi mu commencé jàpp ne moo nekk ci xebu nit ñi kooku day xaraam ngay tagg nit ku mel noonu voilà wa ala hada tafsil ci kaw nag tekkantal bi tunazzalu la ñuy wàcce al ahadisu hadis yi nga xam ne al muxtalifatu yi nga xam ne ci biti nii day niru ne dañoo wuute fii zalika di wax ci wàllu tagg nit ci xar ci kanamam yi koy ceraat yi nga xam ne ñoo koy wane na daa dagan léegi nag comme que nga ne ko waa mel ni da ko naan waa mais man man bon wax nga ma sànq hadis yi nga xamante ne nii ñoom ñoo indi nga ci ñett Euh, yiñ gisoon bii wees sa fàttali ko euh, yi nga xamante ne mooy wane ne dañ koo tere waa léegi euh, dëgg la yaa fadilatal imam jazakallahu xayra waaye ñun dañu bëggoon rek ah boo ñu mënoon a jox nag beneen côté bi wane ne loolu daa dagan ñu ne la lool mooy xadis bi nga xamante ne nii moom la moo ne mooy mu te bokk na ci xadis yi ñëw fil ibaaxa yi wane ne loolu dagan na qawluhu li abi wax ji nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wax hmm? seydina wa mawlaana abu bakr radiyallahu ne ko arju man de yaakaar naa am naa njortu gu mag ca saa borom an takuna minhum yow abu bakar nga bokk ci ñoom loolu xadiis la boo xam ne imaamul buxaari imaam muslim rahmatullahi alayhi ma ñoo ko solo mooy xadis bi nga xam ne la doon wax man anfaqa man anfaqa zawdayni hmm? képp koo xamante ne nii daal di ngay euh, zawjayni fi sabilillah ñun gisoon nañ xadis boobu muy xadis mille deux cent seize gisoon nañ ko ci Riyad bi yaa fay boo delloo xadis mille deux cent seize xadis bi imaamu Nawawi di tudd mooy romboon na te taxawoon nañ ci tamit mille deux cent seize muy chapitre deux cent dix-sept baabu wujubi sawmi ramadan wa bayaani fadli siyam siyaami wa ma yataallaqu bih waaw lillahi alhamdu wal minna taxawoon nañ ci mooy hadis boobu nga xam ne nen saasam danoon man anfaqa zawjayni fi sabilillah ah, sayna Abu Hurayra moo ko nettali hadis boobu ah mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na man anfaqa zawjayni fi sabilillahi nuudiya min abwaabil janna yaa abdallahi haadaa xayr faman kaana min ahli salaati du'iya min baabi salaam wa man kaana min ahli jihaadi du'iya min baabi jihaad wa man kaana min ahli siyaami du'iya min baabi rayyaan wa man kaana min ahli sadaqati du'iya min baabi sadaqa faqaala abuu bakrin radiyallaahu anhu bi abii anka wa ummi ya rasulallah maa ala man du'iya min tilka al-abwaabi min daruura fahal yud'aa ahadun min tilka al-abwaabi kullihaa qaala na'am wa arjuu an takuuna minhum kon mu ngi nii lii la lii lay wax mooy yeneen tubaab yi saa saa moo ci gàttal ngir mën a mooy bi mu ne képp ku dépassé ñaari paire di nga am li nga xamante ne nii dinañ ko woo. waaw ah, ci yoonu yàlla dees na ko woo ne ko yow yow jaamub yàlla bi dinañ ko woo ci bunti ajjana yi ne ko yow jaamub yàlla bi lii day la képp koo xam ne ci waa julli la bokkoon ñu woo ko ci portu buntub julli ku nekkoon ci buntu jihaad ñu woo ko ci buntu jihaad ku nekkoon ci buntu koo xamante ne moom li nekkoon mooy ci waa koor la bokk ñu woo ko ci buntu rayaan bu nekkoon koo xam ne moom ci waa saraxe la bokk ñu daal di koy woo ci buntu sadaqa saraxe sëy na Abu Bakar ne waa yeneen saa est ce am na koo xamante ne nii dañ koy woo ci buntu yëpp yeneen saa sam ne ko naam wa arju an takuna minhum te am naa yaakaar lool nga bokk ci ñoom léegi imaam Nawawi dara lii nii yeneen saa sam waxul lii gan taggaate moo gën a rëy gi ci kanamu Seydina Abu Bakar nit waaw ne ko yaakaar naa ne yow mii ci ñooñ ngay bokk mooy ñi nga xam ne dañ leen di woo ñëpp ci buntu àjjana yëpp voilà léegi kon lii mooy teg tegtalam ne benn ngoog di wane ne loolu la waaw moo tax mu ne ay min alladina yud'awna min jami' abwabil jannati bi li duxuliha waaw mu ne ay li mu ci jublu nag ne ko yaakaar naa mooy kene yow ci nga boobu mooy ñi nga xamante ne nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañ leen di euh, euh, woo ci mboolem buntu yi àjjana yi ngir ñu daal di ci dugg allahu akbar allahu akbar léegi nag mu ne kon benn ngoog voilà mu ne beneen bi nga xamante ne nii mooy wane li nga xam ne mooy wane loo xamante ne ci hadis yi wane ne loolu ah kii nga dañ cee bokk ah ne yi wane loolu mën naa nekk mooy hadis bi nga xamante ne nii moom la yonent mi alayhi salaam te gisoon nañ ko fii hadis. 791 waaw mu ne wa fil hadiisil aaxar lasta minhum ay lasta min alladhiina yalbisuuna izaarahum xuyalaa waaw voilà voilà loolu la léegi mooy yonent bi alayhi salaam ñu gisoon nañ ko hadith sept cent quatre-vingt-onze hmm? lañ ko gisoon yaa fay moo doon buntu bi nga xam ne moo doon wax ne euh, moo doon chapitre cent vingt voilà non non euh, pas pas pas pas cent vingt euh, cent dix-neuf baabu sifati tuulil wal kummi wal izaar wa tarafil imaama wa tahrimi isbali shay'in min dhalika ala sabili alxuyala wa karahatihi min ghayri xuyala mooy hadisu sayyidina ibnu umar radiyallahu anhuma 791 mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man jarra thawbahu xuyala lam yanzur illahu ilayhi yawma alqiyama fa qaala abu bakr radiyallahu anhu ya rasula allah inna izari yastarxi illa an ata'ahadahu fa qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innaka lasta mimman yaf'aluhu xuyala voilà mooy xadis boobee mooy loolu la imaamu Nawawi di indi fii di wane ne loolu hmm, loolu day wane ne kooku mooy loolu fa loolu taggaate la tagg ci kanam dana yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam dana képp koo xamante ne nii daal di ngay di buub wàcce sa yére yu wàcc di buubu ndax eh, eh, kii ndax ndax ndax ndax puukarewu kooku boroom bi du ko xool xoolu yërmande bi su taxawaay ba Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu bi mu déggee neen saa sallam wax noonu mu ne ko ah ya rasulallah yow ndawal yàlla saa saa sallam man de sama isaar bi day wàcc loo xam ne du sama paañ bi mooy li may làmbaayu suuf bi day wàcc sama sër bi may làmbaayoo te du ma ko def exprès day jekki di wàcc ma koy këcc saa bu ma gisee mu wàcc dama koy takk mais day deñaat di wàcc saa bu wàccee nag ma daal di koy yëkkatiwaat yonent bi saa saa ne ko innaka yow mii Abu Bakar lasta bokkoo mimman yaf'aluhu xuyala bokkoo ci ñi nga xam ne ñooy def loolee ngir eh, ñooy lii nag lii la lay wax voilà mooy lii ah mooy euh, day wane ne kon ah lii moom du tagg lii du tagg sawaay ah lii du tagg mu ne la kon nag lii tagg la waaw kon mu ngi noon quoi kon moo tax imaam ne mooy ay lim ci dul lasta min min alladina yalbasuuna lu ma waxoon yulbisuuna non yalbasuuna voilà yalbasuuna bokkoo ci ñi nga xamante ne nii labisa yalbasu voilà comme ca xadis ba laa yalbasul qamis ba waajane yonente bi alayhi salaam xadis ibnu Umar mii la woon tamit boobu it ci saxiix yi la nekk quoi muttafaqun alayhi la di waaji ne yonent bi alayhi salaatu salaam mais yonent bi alayhi salaatu salaam maada yalbasul muhrim yalbasu al muhrim yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko laa yalbasul qamis wala sarawila wala alburnusa wala sawban massahu za'faraan wala wars faman lam yajid an-na'layn falyalbas al-khuffayn walyaqda'huma hatta yakuna asfala minal ka'bayn voilà loolu la kon mooy ay lim ci ñu lasta minhum ay lasta min alladhina yalbasuuna voilà bokkoo ci ñi nga xamante ne ah ya non du yalbasuuna yusbiluuna asbala yusbilu voilà yusbiluuna waaw ah, non ba baax na a foogoon ne verbe eh, kii bi la euh, sol bi la non yaa asbala izaarahu asbala yusbilu voilà mooy bokkoo ci nga xamante ne ñoom ñooy euh, di di wu rotal di waayi muy wadd li nga xam ne mooy seen isaar yi waaw loolu yow bokkoo ci yow Seydina yow Abu Bakar radiyallahu anhu mu ne lii lii wa lii du tagg voilà loolu moo ci loolu <laughs> soxal al imaam al xaafiz an-Nawawi voilà mu ngi noonee léegi kon mu ne kon ñaareelu xadiis bi la lay wane kene ah lii wanewul ne lool mën naa nekk de ah ah ñu ne kon waaw léegi loolu mën nañ ko dégg léegi nag ah mu des mu ne beneen wa qaala li Umar mooy bokkoo ci ñi diri seen yére di ko wàcce isaaroom xuyalaa ndax puukaréew wa qaala sallallahu alayhi wa sallam mu ne saydna omar saydna euh, wax na li omara saydna omar radiyallahu ne ko ma araka shaytaanu salikan fajja waaw nee na saydna omar shaytaane du la gis nga daal di dugg benn ab yoon waaw doo dugg benn yoon illaa lu dul salaka lu dul mu dugg fajjan beneen euh, euh, fajjan yoon xayra fajjika bu wuteeg yow bi nga duggoon waaw loolu mooy xadiis bi nga xamante ne xadiis yi naa euh, Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu waaw Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu moo ko nettali xadiis boobu waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wa mooy keroog bi mu ne bi bi bi bi bi <laughs> yonent bi alayhi salaatu Seydina Omar non daa am ay jigéen yu ne woon ci yonent bi alayhi salaatu wa waaw daa am ay jigéen yoo xam ne ci waa Quraysh lañu ne woon nekkoon sa yonent bi alayhi salaatu salaam di wax nag ca kaw. waaw di wax ca kaw aliyatan aswatahum aliyatan aswatahunna waaw di wax moom nekk à di wax bi biñ jéggee Seydina Omar daal di joxe laaj ndigal ngir dugg ci yonent bay saasaam rek gaa ñu jóg rek di laqatu ci ginnaaw rido yeeg ñooyu yonent bay saasaam ne Seydina Omar man ngaa dugg si mu Seydina Omar dugg si fekk Seydina Omar gis Seydina Omar dugg si gis yonent saa di ree <laughs> Seydina Umar ne ko adhaka Allahu sinnaka ya rasulallah yal na borom bi yàgga neexal saw ree waaye yokku la ngay ree saa su ne rek nekk ci ndégteew ndawal yàlla saa sallam yeneen saa sallam ne ko ajibtu min haa'ulaa'i allati kunna indi falamma sami'tu al-hijaab <laughs> yeneen saa sallam ne man damaa yéemu ci jigéen ñi nga xam ne ñu ngi woon fii jigéen ñi ngi xam na nit ñi fii lañ laqatu léegi <laughs> yeneen saa sallam ne man la yéemu naa ci ñu yéen ñu ne woon fii léegi day wax ak man <laughs> bi ñu déggee ngay yëglu rek dañoo déglu sa kàddu rek daal di jëkkante dugg ci <laughs> rido yi Seydina Umar Seydina Umar ne fa anta ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kunta ahaq <laughs> an yahabna ne ko yow yonent bi yow ndawal yàlla sa alayhi wasallam de yaay ci gina yeey ki ñu waroon nag gina jox loolee ñu ma jox bay da ba di ma làqatu bu ñu ma déggee summa qaala ginnaaw Seydina Umar daal di jublu nag xam na ne kon jigéen ñaa ngi fii ci ginnaaw rido yi mu ne leen ay aduwaati anfusihinna atahabnani wala tahabna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> ne leen yéen noonu seen bopp yi ngeen doon yéen jigéen ñi nekk naa yéen ñi nekk ci ginnaaw rido yi <laughs> ah man gaa ngeen di kii nii di ma ragale nii di ma moytoo nii bon bon Euh, alors que yonent saa salaam moom bu doon ngeen nekk ak di wax lu kii di wax ci kaw di wax lu ne ngeen dégg ndeke man ngeen dégg rek daal di effacé wu. jigéen ñi nag tontu loolu duñ bàyyi mu jàll kul nañu ne ko naam waaw anta afaddu wa aghladu min rasulillah <laughs> ne ko parce que yow yaa gën a tar waaw loolu nag du yonent saa daa am ci dara voilà du du du siiratu tafdi euh, kii de mubaalaga de. waaw que ne yoneen saa salaam daa am ci yi ñoom ñuy wax dara waaw déedéet <laughs> amu ci dara <laughs> waaw mooy yow mii waaw yoneen saa salaam daa nooy neexal waxtaanal nekk koo xam ne ku kii la alors que yow Omar waa yow yow yaa gën a kii dëgër fii da mer nga waa yow gën tar yow yaa yoneen saa salaam nee bokk ci lool trus xaala <laughs> bokk ngeen ko moo tax way xaala rasulullah yeneen saa salaam nag wax ko ne ko walladi nafsi bi yadi waat naa ci ki nga xam ne man sama loxo man sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci loxoom sama bakkan mu ngi ci loxoom maa laqiyaka ash-shaytaanu qattun saalikan fajja illaa salaka fajjan ghayra fajj ne ko yow Umar waaw te sa salam ñi nga xam ne soxlawul waat ngir ñépp xam ne lépp lu ma wax noonu la wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa waaw mu ne seytaane du dajeeg yow mukk nga daal di sóobu yoon mooy yoon wu yaatu waaye daa wax wu yaatu mais mu sew yow bu dee wu yaatoo yaatu nga xam ne ab boulevard la nga am di xal yooyu seytaane bu gisee Seydina Omar Seydina Omar mara la fees yoon bi yëpp mooy waroon na am fu mu jaar am na fu bari fu mën jaar mais bu xoolee gis Seydina Omar ci yoon day teggi Iblis day teggi weneen wu yoon lay lay seet mukk yi nga xam ne euh, euh, euh, bi Seydina Omar jaar moom du fa jaar moom waaw <laughs> waaw lu dul illaa salaka fajjan ghayra fajj lu dul ne dina soobu weneen wu yoon wurut saw yoon